tukki kii dafay laaj ah ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ay étranger nekk ci réew moo xam ne nii bokkuñu diine nan lañ war a nekkee ñoom suñu rapport ak ñi nga xam ne dañoo nekk ay chrétien nan lañ war a nan la suñu rapport war a nekkee ñoom daal nan lañ war a dundee ñoom. dund ci réew moo xam ne du réewum jullit ci ak jullit natt la bu ko yàlla teg boo xam ne. bu ko rafetalee dafa mel ne kuy jihaar rawatina jamono bii nu nekk ngay dund ak nit ñoo xam ne jëlale naa ne dañoo umpale yàlla umpale gu mat umpale diine umpale gu mat umpale itam lu bari ci àdduna ñuy wax yoo xam ne jullit bi du ko mën a muñ du ko wax loo xam ne daf koy découragé di ko wax loo xam ne bu dee kuy complexé daf koy complexé yooyu ñuy wax yépp jullit moom li ma ko waxee dafa war a am saxsiya li mu nekk gannaaw mooy lii dëgg ki nekkul ci dëgg waruma gën a am fulla ba may rusa nekk ci dëgg rusa wane ne maa ngi ci dëgg waaye am na lu lislaam sant jullit ci diggante moroomam ak jullitam ak ci keneen ku dul jullit alquran dafa ne laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi diini walam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakum allahu an alladina qaatalukum fi diini wa axrajakum min diyarikum wa zaharu ala ixraajikum an tawallahum nit yéefar bi nga xam ne jàmm nekk seen diggante alquran nee na yàlla terewuleen nga jëf leen teg moom ci ak maandu ak rafetal ngir ci dëkku àdduna mi ngay jëflanteeg moom ci rafetal lépp loo xam ne sa diine aaye wule ko boo xamee ci xolam ak laa biir ak bëgg laa jariñ mën nga koy jëflanteeg moom lépp li nga xam ne nag sa diine tere na la ko bu la ko benn mbindeef mën a tax a def léegi yow jullit nga nga dikk ci diggante boo xam ne bii mbooloo mu fi nekk kenn du ci jullit la ñuy jëfandikoo boo raga ragalee yàlla dëgg wala nga am fulla dëgg wala nga am xel dëgg buñ la ci mën a yóbbaale yéen ñuy wax tamu yu ñaawit boo ko déggee muslu ci yàlla sellal kii nga dégg ñu ne euh, sëñ bi mës naa am ci mag ñi ñaar ñoo xam ne dañu doon jàppante ba ñëw fi moom mu ne diw maanaam daal ci moo diwa daal diwa tooñ kooka daal loola jubuwu ko mu ko ne jógal jógal balu ko mu bañ a jóg Cheikh Ibrahima Fall dal di ne bërët ne dal la ci suuf ne nun de tuub nanu nun de tuub nanu nun de tuub nanu bërëngu ne nun de tuub nanu kon boo déggee baat boo xam ne wala tasubbu lladiina yad'uuna min duuni llaahi fa yasubbu llaaha adwan bi xayri ilmin ko zayyana li kulli ummatin amalahum ñi nga xamee ne gaa ñi nekk fii dañuy wax léeg-léeg yoo xam ne yii ak jullit du ko mën a jégg waxtu boo ko déggee war nga muslu te balu ki koy wax loo xam ne boo ko defee bu wax ko waruloo ko wax ndax wala tasubbu lazina yad'una min dunillahi fa yasubbu llaha adwan bi xayri ilmin yéen ñuy jëfandikoo te yow sa diine terale ko nga am fayday man kat lii neexuma du ma ko def wala suma sama diine tere na ko wala neexuma ndax gannaaw kenn ku ci ne lu la neex nga di ñoom yooyu def li la neex ñu di ko def yow neexu la bu dul woon diine sax gannaaw ne war ñu mën a yóbbaale ci yooyu nit ki itam bu fekkente ne fi mu nekk ñi muy dundal te duñu jullit diine ji ñu ngi koy xool ci moom bu dee nit ku doyadi wala ku ñàkk fayda wala ku ñàkk solo dañuy defe ne diine ji mu nekk noonu la jàpp ne réew ma mu jóge itam noonu la ñu mel ñu solo la ñu nga tooñ kon diine ji tooñ réew ma tooñ yoon wi nga nekk ndax nit ki bu fekkente ne da ñëw ci këram yaa ngi njëkk a daje moom ci mbedd mi doo gis baatinam doo gis xolam looy gis li mu sol yaramam ndax set na li mu sol ndax set na ndax yenu na maanaa ndax nit ku mën a taxaw di waxal ci mbedd la wala nit koo xam ne ki ku taxaw moom sax ku la gis yedd la wala xeeb la ndax jullit gannaaw suñu borom jëmm ji daf koo teral ba nirale ko jëmmi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne wala qad karam naa bani aadama nit ki waral toroxal jëmmam te am na jëmmam am na xàq ci moom war nay sol lu yiw lu set daal naka noonu fi mu dëkk ndax nit da nga ko xeebe dëgg la tubaab bi daañu wax ne labina c'est pas le moine loolu moom euh, l'islam xam nga ne zahir lan yanaal allah luhuma wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum nit li am solo ci moom moo di xol waaye chéré dana wax euh, dana waxoon xaqiqa ba noppi chéré nag moom ci boppam dafa am lu mu laaj moom itam ci boppam buñ seetee ulama yi ñoo ñëpp li ñuy sol dana set wecc lu ñu dëdd dëdd dëdd lu set la ñuy sol seen yaram it day set lu toll te itam du ñu nekk toujours dañu nekk nit ñu ama ama am fulla ak fayda ni ñu ko seen yaram sete seen yére sete ko noonu la seen kër itam noonu lañ koy fonke sellal ko ba mu set ba nga xam ne ku ñëw fii du la xeeb bu fekkente ne ay ñoo xam ne ñii yàlla dafa def ñu xaw a borne ñi ne fii xamuñu dara ci lu weesu seen réew lu génn seen réew amuñu gëstu ndax bu fekkoon fu mel ni France ñoom bari na ñu xam ci diine ji ndax dañuy bind ay ay livres yu bari ci lislaam am nañu ñuy wax ay orientaliste ah, ak ñoo xam ne dañuy xam ne dañuy gëstu yu bari ba di poser ay questions ak am yoo xam ne dañ koy critiquer l'islam te jullit ñi war leen a leeralal loolu ñi nga xamee ne mooy di gën te ñoom seen civilisation seenu xam moo ci àggul woon nga xam ne dem nañ ba yooyu dootuñu ko critiquer l'islam dañuy yéen l'islam ba bari ci ñoom ñuy tuub mënul niroowul ak réew mii réew mi seen i gëstu ak seenu fonk ñoo noonu gëstu fekk fonk ñu noonu jàng ak dañ kumpa ci yennat boo nekkee ñoom am na noo war a meleeg ñoom fekkente ne da nga ñëw fii war ngaa xam maanaam notion yi gën a élémentaire ci sa diine ba ku ci bëgg sax bu la ko laajee nga war koo xam ndax am na yoo xam ne dañ daañu am seen curiosité boo xam ne dañ lay laaj ndax nangam ak nangam ak nangam muñ la gisee nag nga di ko defee dañu jafe ne sa diine jooju dafa aayowul aayowul loolu wala noonu loolu la loolu la santaane lool kon nit ki kon bi nga seetee sa digganteek ak moom ci jëflante yàlla terewula nga jëflante ak moom jëflante nit ak moroom ma ci cadre doomu aadama feek sant ñu la loo xam ne li du la yàlla tere la bërëb boo xam ne itam yàlla terewu la nga dem fa te mooy béréb yi nga xam ne benn dañ fay mooy dañ fay def loo xam ne jaaduwul benn dañuy naan sàngara wala ñuy def yaramu neen wala ñuy def loo xam ne lii sharia tere na la ko nga xam ne yow wóor na ne fii boo fi duggee sax bëgguloo dee fi bëgguloo fee faatoo ndax yaa ngi xool li ngay xool mu ngi marqué ci sa bët yi di marqué ci sa xol li ñuy wax yaa ngi koy dégg mu ngi tàbbi ci sa xol di tàbbi ci sa xel te gannaaw nit ki yuxsharu ala ma mata alayhi na mu deewee lañ koy fange bu dekkee kon war na am yooneen yooy toppatoo ak yooyu seet ak yooyu wattandiku boo nekkee fii nga xam ne léegi da nga génne asaka doo xam koo koy jox am na laaj yu bari moo tax li may wax naan euh, fu ci nekk waxtaan mu fay def bu bokk beneen waxtaan muy def beneen ndax buñ ko boolee mu mat ndax def ci am laaj yoo xam ne sax laajoon nañ ko feneen bu ma tontu woon ko euh, tey sax xam naa tey nekkuma ci sama bis ni ma ko bëggee woon menewu ko waaye am na yoo xam ne waxoon naa ko fële waxaat ko fi bariwul waaye danaa ko di faral di wattandiku ndax laaj yu bari ak yu ñu bëgg a xam ma xam ne bu fekkee li ma wax fi di ma ko waxaat te waxaat ko fee bu ñu dendalee kaset yi day doon lenn te loolu kon du doon njëriñ li du yaatu waaye bu fekkee ne fu fi nekk la nga fi wax bokkule la nga wax fee ku fexe ba am kaset yëpp da nga dégg lépp li nga xamee ne laaj nañ ko ci nekkin ci fii am na ci ci bari yoo xam ne ci laaj yooyu tontu woon naa ko ca ku ko bëgg a déglu boo amee kaset yooyu da nga ko dégg waaye ci li gën a gàtt na nga seet ne am nga sa àq sa digganteek sa bopp am nga xàq sa digganteeg diine ji nga nekk am nga xaq sa digganteeg yoon wi nga nekk am nga xàq sa digganteeg réew mi nga jege am nga xàqit sa digganteeg ñi nga dëkkal te duñu ay jullit ndax ki nga dëkkal te du jullit benn xaq nga ko ameel mooy àqi dëkkandoo ki nga dëkkal te muy jullit ñaari xàq àqi dëkkandoo ak àqi diine àqi islam ki nga dëkkal te muy jullit di sa bopp am nga ñetti xaq ci moom benn bu ci ne dañ koy laaj ëllëg léegi ñoom am nañu xaq ci buñ la laajee ci diine ji am yar teg teggin ngir bëgg a xam nga mën leen a xamal nga tane leen mën leen a nangam ak nangam ndax am na ci yoo xam ne ñoom buñ ko xamul bu ñu laajee dañ jàpp ne nii rek la bu ñu laajee tane ñoo leen ci it ñu daal jàpp ne diine joo xam ne ji amul solo rek la noonu lañ koy jàppee kon ci ni ngeen di jëflanteeg ñoom maandu bañ fexe fexee lekk alali jaamur bañ a fexee nax kenn ndax buñ ne buñ ku jëflante ñaari sénégalais ñu maal honnête ngir lekk alali kooku dañuy dal dina sénégalais yi noonu lañu mel bu ko defee nga lor sénégalais yi ci def yépp kenn du leen wóolu nga lor leen <coughs> lor itam sa sa réew keneen ku jógee fii Sénégal bu ñëwee fii ñu ne ñu daal dara dara kon da ngeen di fexe ba li ngeen lépp lu ngeen jëflante ñoom ngeen matal ko bu dee da ngeen seen kër waxtu woo xam ne weer dee na ngeen war a fay da ngeen fay ba mu mat bu ngeen dee liggéey ñoom ngeen fexe ndax mu aaqada la te dañ koy laaj ëllëg gannaaw fase ngeen teeg ñoom dama lay nangam ba weer dee nga ma nangam ne la loo ci sàcc sàcc la àq la joo ko amel ëllëg te da ko ko delloo te it daañu leen di àttee noonu ne ñu dëng lañu kon lépp loo jëflante ñoom bu dee commerce yi itam dëgg la sallallahu alayhi wasallam nee na kullu taajirin taajir maanaam njaay daal moom ci la kàccoor fekk baax ba nee na kudul Abubakar rek jaaykat bu mu doon rek ca ci kàccoor la li ñu ko jubloo mooy dafa jafe sellal rek ndax yi ñu ciy wax yëpp bu fekkee ne li wax xilaaba ak xadia jëfandikoo nga ko alal ji euh, bénéfice bi nga am araam na xilaaba ak xadia ak tadlis tadlis mooy nëbb ayib lii ngay jaay ayib a ngi ci nga xam ne boo ko waxoon kii du ko jënd wala du ko jëndee li mu ko bëgg a jënd léegi boo ko waxoon du ko jënd lu toll noonu nga nëbb ko jaay ko ko bu yemal xaamee li nga xam ne moom la waroon a jar bu ayib gi feeñoon la ca tegu da nga ko fay walla kooku mooy tadris riche mooy nga boole lii nga koy jaay nga boole ci leneen lu ci bokkul yokke ko ko kuy jaay meew def ca ndox meew wala yeneen yi mel noonu kooku itam riche moom la ñuy wax aram na ci njaay bu fekkente ne itam gannaaw riche ak loolu xilaaba ak xadia xilaaba ak xadia moom moom réew yi ñoo koy def sax moo di affaire kii publicité yi ñuy def publicité lu xaram la waaye ñi koy jëfandikoo faale wuñu lislaam moo di wax tagg njaay tagg li ngay jaay tagg ko tagg yoo xam ne nga wax lépp nekku ci ba nit ki ñëw jënd riba nga lekk bu ko boo ko boo ko bu la ko jaayee li nga li nga ko li nga ko jënde njëg gi la jox riba la kon nekkin lu mat a seet la bu fekkente yow seet nga sa diine it na nga seet nit ki ngay nekkal ci bu mu la xepp bu mu la yeb te dana la xepp wala mu yeb la mën la ko def ci njaayante jëndante yéen yéen ñëpp xam ngeen Euh, am na xeetu nit ñoo xam ne ay naar lañu dëkk fii ci Afrique du Nord mën naa bañ a àgg sax ci tur bi diggante ñaari réew la ñu nekk bu Afrique du Nord day ñetti ñetti ñetti réew ña ca digg ba xam nga ne am nañ tur bu bon te dara ko lu yu mel noonu. kon nag taay julli la ñuy nga xam ne kon ñooñu yàq nañu seen turu réew ba buñ ne daanaka soo mën a mën a Algérie sax buñ ne kii algérien la rek <laughs> lu ci tubaab yi déggee lu ci tubaab yi déggee bandi la voleur la. maal ku maal honnête la loolu war nañ ci bàyyi xel ba nit bañ a teg sa réew xas woowu daga teg sa lu ñaawa ñaawa ñaaw la maanaam publicité bi ma waxoon ci euh, xilaaba publicité lu araam la heureusement ñi koy def ci ëpp duñu ay jullit mooy tagg li ngay jaay wax ci loo xam ne amu ci wala xadi at nga yow lii maa ngi koy jëndee cinq mille mënu ma koo jaayee lu dul six mille ndax faaw ma teg ci mille francs ndax transport bi ak li ma sama coono ak sama temps bi ma ciy kii fekk yow yaa ngi ko jëndee deux mille francs waa ji daal di jàpp ne fañ koy jëndee daal cinq mille la fay jar kon bu ma ko jëndee fii six mille war na jaadu fekk li wax dara amu ci kon kii jaay ki nga xam ne day jaay war na seetlu yooyu yëpp ki nga xam ne itam dafay dañ koo embauché employé la war na seet yooyu mais waxtu ay retard yu bari ak gaaw a wàcc ak naxasaale wax loo xam ne amul te yoon mayu la ko nga dem doxi say soxla yenn ci ci bari mat nay seet bu yooyu wéyee nga xam ne dafa sa diine la ba noppi sa diine la ko sant ba noppi te day tax duñ la yàpp sa meloon itam ni nga melee ku la gis itam du la xeeb ndax nit am na nit ko xam ne bu ñëwee taxaw lu mu wax ak yow it doo ko jàpp moom solo ak koo xam ne bu taxawee di la wax ko diglu ci meloom rek yooyu yëpp kon yu mat a seet la yaakaar naa ne ci gàttal am na baytam nag benn yóbbante boo xam ne faaw mu wax ko mu ko waxit li wajhillahi taala al ak alquran alquran lu foor la lu doy doy la xam ngeen ni senegaal de yàlla suturaal leen ci yu bari ndax ni ñuy jàng alquran daanaka néew na buñ ko bàyyee nag daañu mel ne yi dal yeneen réew dana leen dal am na nag yenn daara ju mag ci réew mi ñu di ko wax daaray kokki ñaari junniy dongoom lu topp di fa nekk xam ngeen ne ñaari junniy nit dundal leen rek ci koo xam ne du fayu weer te la laaj dara ñu ci bari nag bu ñu faxtee yóbbu seen doom dutuñ ci am soxla lu tiis la ku ko def ku sàkk ndimbal yónnee fa taxaw nga alxuraan te alxuraan ku ko taxawu dana la taxaw ëllëg te alxuraan ku mu taxawu dana mooy li gën ci àdduna ndax melaw suñu borom la tabaraka wa taala du mbindeef yéen murid gis ngeen ni sëñ Tuubaa fonki woon alquran moo ko gën a loolu lépp dañ ko daan indil ay junne ki téeméer du ko laal ak loxoom ñu di ko teg ci mu toog ba mu wër ko bu jógee day jóg rek li ci tege woon ci mbubbam day da nit ñee koy for ibli waaw kaamil alquran rek nga koy jox mu nangoo ko ñaari loxoom day defar lalit ba mu jekk mu teg ci kaamil alquran yi tëdd ci suuf ndegam dana tëdd mooy lu muy tëdd li muy tëdd ko néew tëdd fekkoon na doomu aadama yi daanaka sox doomu soxna yi jàng alxuraan ñu defoon alxuraan doomu bàjjan bu ñu dee wax naan mu ngi dafa bari ñu naan mu ngi ne xus ne xusi bul mu sànn bisul ñu mu yàlla baal sax nett liggéey wala ñu naan ñu looy wala looy lawu law yi ne la wallayta ak yooyu yëpp moo ko dindi donc daara yi ni daan bindee di mbind moo xam ne nii mbind mu fantaisiste mu doy waar la moo ko di xam ngeen mbindum njaareen ni mbind mu ñu tànn la ngir tëral alquran boole yi ñuy daan boole ak wàññi yi di ci yokk yu bari daf koo dindi nga xam ne boo ko joxee kaamilu alquran bind ci sa tur sax ne man diw maa ko bind téere bi àgg na wax sàng mooy dafa naan la xeet ko ba mu set alquran kenn du ko booleeg dara bañ ko ba ne suñu borom ni ma firile alif laam miim alif gi mooy awrastukal kitaaba laam gi mu firile ma ko laqantukal kitaaba miim gi mu firile ma ko mallaktukal kitaaba doon loo naa la alquran muy sa alal sanaa la alquran moom loo naa la alquran fonkoon na alquran kon kuy taxawu alquran mu ngi mel ne moom ngay dimbali kon yaakaar naa ne muriti ñoom war nañoo yomba woo yee ci alquran yomb war nañ cee yomba woo itam alquran nag ka annaha alxawdu tabyadul wujuhu bihi min al usrati wa qad jaauhu kal xumami wa kal sirati wa kal misani maadilatan fal qist min xayriha fi nnaasi lam yaqumi ci ngeen sëñ bi way mu gudd mu way mu digg alxuraan boo seetee gis bu kitaabu rabbil kitaab bi nas dalikal kitaab bihi usimtu bil itaab ba ci xasida yi mooy yëpp yu am solo mujj gi yëpp yu yu gën a yu gudd yi ci yëpp alquran la ci di tagg wax na alquran wa xalilun wa habib lii mu wax ne li am tabib bi yuhibbuni labib suba xayru la xabib kon bu fekkente ne doomu aadama jaay na boppam alquran maanaam may na boppam alquran liggéeyul dara dul alquran te laajul dara suñ borom def barke ca la muy woote di ko jàngale ba nit ñi di jóge ñi jóge Mali ñu jóge Mauritanie ñi jóge Banjul ñi jóge fu nekk ñaari junni mat nañoo dimbali buñ leen seetaanee bu ëllëg buñ ñu laajee ëllëg duñ am lay kon yaakaar naa ne lu waay mën a def kuy joxe addiyee alxuraan war nga koy jox addiyee ndax sëñ Tuubaa dafa daan jox alxuraan addiya kon nag yaakaar war nañ koo roy kon nag ku dimbali kuy jàng waxuma la nag njëriñ li ñuy wax ci ku dimbali kuy jàng innal malaa'ikata la tada'u ajnihataha li taalibil ilmi ridan bi ma yasna'u ila axiri eh, bu xamee ne dangay fa nekk ñu ngi xiif ñu ngi sonn ku fat sa dërëm wala sa fifteen yónnee ko ca yàlla gis na ko nga def ko rek ngir jëm yàlla bu ëllëgee alxuraan ne ko seede xam ngeen ne alxuraan yowmal xiyaam dana waaj waaj mu rafet mook ahlul quraan yi maanaam ñi nga xam ne nit yi alxuraan la ñu woon ñu àndandoo bu ñu ne tëll ca panguwaay ba ñëpp dañu wëlbati ku di leen xool ndax yéeme ak rafet keroogee nag dimbale woon alxuraan daañu la ñee ma wax leen ko nag ngir yàlla jëmm yàlla ak alxuraan rek suñ si waaye def sa bopp nga ko defal des na benn laaj ah. waaw kon de xaa bi ci des dafa am benn waaye mu ne benn buy laaj benn laaj am dafa am ñu nekk fii ñoo xam ne dañoo jëfandikoo ay téléphone yoo xam ne daal di yoon ñu koy trafiqué xaw ñu leen ko installé muy laaj ba xam ñi ci téléphoné ak ñi nga xam ne ñoo koy installé di ci fay xaalis loolu nan la ko lislaam di fay waay waaye waay waay ku ko doon def na ko bàyyi ku ko defagul woon bu ko def sàcc la de ab jullit waru la sàcc ab murit nag taxul ñuy wax kon murit waru la sàcc te loolu de waxuma la sax gàcce àllaaxira waaye gàcce addunaa ngi ci sax te jaru ko wallaay jaru ko ndax yàlla moo yor wërsëgu jaam kon nag jaam bi na rafetal rek aw sàkku yi nam ndax wërsëg bi ko yàlla bindal moom nu mu mën a def jaar ci bu fekkee ne bindal na ko ko nag mu yàkkamti ba sàcc muy wërsëgam du ko lew ba noppi ne ko delloo ëllëg te daa ñu ko ci mbugal fekkee ne nag muñ na ko wala mu sàkkoo ko sàkkin wu rafet dana ci jot ndax li yàlla ne dana dugg ci loxo jaam bi dana ci dugg faw waaye nag loo xam ne li dañ cee waroon a fay nga fexe ba doo ca fay xañ ki nga xam ne moom la ñu doon fay ci jëfandikoo loolu ameel na la xaq dana la topp te ëllëg kat ameel ab jullit xaq moo gën ameel ab yéefar xaq ndax mu nekk kat da ko fa fekk jox ko ko kon ku ko doon def na ko tuub te bàyyi ko te ñaan yàlla mu fayal ko kooku taxaw taxawaa taxawa taxaw taxaw taxawaayu àq jooju fayal ko ko ngir yàlla ak yonent bi ci war may sëñ Tuubaa bàyyi leen loolu ku ko defuloon bu mu ko defari ko daan def na ko bàyyi baaxul de dafay leen di lor de te nag li ma ko waxoon ca tàmbali ba rek képp koo xam ne kii mu ngi wax ak yow waxu yàlla waxu la dëgg waxu la jëriñ ëllëg mu lay lor te mi ngi lay wor wax ba wax jeex dëgg ci gën te dëgg ba dëgg jeex dëgg gañ wax ngir yàllaa ci gën ah looj day ñëwi de te ji nag teewul ndax nit ñoom ragaluñu lu teewul bëgguñu lu teewul fukki dërëm yi teew moo leen gënal téeméer bi jëm gannaaw déwén ferñeent wi teew it moom la ñu gën moo leen gënal xal wi jëm gannaaw ëllëg kon nag nit ñi na ngeen delloo seen xel rek gannaaw ëllëg kon nag nit ñi na ngeen delloo si seen xel rek àq daal baaxul te fañ koy toppantee fu metti lay doon kenn amu fa lu la doy te ca la nga am ngay fayeekat boo amatul dara nag ñu fa bàkkaaru ñu nga amee loon xaq fay leen ci yooyu nag buñ ko dee seet waxuma la sax dara waaye buñ ko dee seet ba kuñ ko ci jàppe rek dana tax Sénégal yëpp dootuñu leen wóolu Sénégal yëpp ñu jàppe leen ne leen ay truand la ñu seet leen yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ngeen bàyyi ko te xam ne yàlla mën na leen a wutal lu ko gën fay ko waaye ñu nit dara ku bëgg a téléphone li ngay làmb ci fay waaye loolu jarul def loo xam ne du dëgg leen loolu daal baax na araam na de sàcc la <laughs> waaw. asalaamaaleykum sëriñ bi ak sëriñ Sam maa ngi lay nuyu tur ak yëpp ci mbirum diine ji. wàcce ko tuuti quoi bu soobee sa géej waaw. islam bi wàcce ko. waaw day foog bu soobee tuuti waaw. te itam mën nañu ma daal pardon yow nag da nga naan ci moom da nga fi yàlla parce day doon suuf bi day doon bu paree sa ginnaaw salaam ba nga xam ne may jëli suuf te loolu taxul ma xam daal li tax bañ na ko wala nangu koy def. jamono boobu fu nekk dem naa di dem ay naa bu ma dara léeg-léeg bala may dem moom dinañ saa daay départ yi huit heures dana jot dinaa ñu ci dem wante timis ak suba ak gee ak suba tutum jullee sama islam jullee may laaj itam ndax dafa am jamono boo xam ne fi muy jaar dana dëkk ak béy may itam damay xalaat maanaam waxtu dëkk ci julli moom dafa ma xam ne julli boobu julli a. di di bàyyi ba àgg fu ma jëm. fekk asamaan set. loolu métti na lool. tey jii man ma dama def biir biir fukki at. man laa ne li nga xam ne xam man lépp lépp loo xam ne jot na ko fukki at jàpp la ma gën a ma gën a jóg. maanaam par rapport ak moom suñu wàll benn yoon. bu may jaay ci dëkk bi yëpp jamono bu ma nee lépp amoon tool. dinaa bàyyi. jàpp julli. bu dee jamono bopp danaa taw. suñu baal yi ci lay julli. solo yi dafa laaj dafa ñu laaj bi nga xam ne wala wala wala wala tubaarkàlla jërëjëf tubaarkàlla jërëjëf waaw ndax mu ngi kii kilé wu waaw bii de moom kilé waaye bii asalaamaaleykum wa rahmatullah di ngeen laaj bi sëriñ bi laaj laaj bu am solo la lu mat a itte wala mooy mbiru julli mbirum julli nee ñu asalaatu azamul ibadaati julli moo gën a màgg ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi nee ñu yomal xiyaam julli la ñuy njëkk seet ba mu mat ñu soog a fay ñu ci des bu matul duñu fay dara ki nga xam ne nag julli suñu borom daf koo sàkkal waxtu sàkk ay charte waxtu wi dafa am muxtaar am daruri maanaam muxtaar bi mooy waxtu wi nga xam ne ca la julli gi gëne boo ko si defee ci lay ëppee ngërëm ak waxtu woo xam ne boo ci jullee duñ la tuddee koo xam da nga bàyyi ba julli gi weesu nga fay dañ naan ba tey julli nga ko ci waxtoom waaye ngërëm la du toll ne ka ko julli ci muxtaar mi sarti julli nag laabu bërëb laabu yére laabu jëmm jublu penku laab ci ndox mutlaq lay amee ndox moo xam ne soppikuwul ci melo soppikuwul ci xet soppikuwul ci xet soppikuwul ci cafka kon waxtu bu jotee rek nit ki war na fexe ba laab fexe ba julli pàkk nag mooy farata ñu ne julli dana rot ci ñàkkub ndox ñàkkub pàkk mel ne ku gaynde dàq ci àll ba nga yëg ci garab waxtu yëpp passé fekk nga nekk ca garab ga doo ko fay boo fa jógee it doo ko fay kon boo amul pàq boo jullee julli waru la ba ba koy am soo ko amee nag doo fay la paase woon ca diggante ba nga ñàkkee foo jullee ah li ñuy wax gaal nag moo xam luy dox ci ndox la wala luy dox ci suuf téere fiq yi tëral nañu ne buy julli ci gaal faya duru ma aha day wëndeelu ànd ak gaal gi bu gaal gi walbati ko ba nga xam ne moom ci boppam dootu war a day ma ne jubleetul penku bu walbati ko moom jublu penku kon yoonal nañu julli ci gaal mu xam gaalu ndox la walla gaalu jéeri mu des nag laab gi gannaaw dañ ne la béréb bi ngay jullee na laab na ngay jullee laab na nga jublu penku charte la boo jullee wan gannaaw penku julli gi baaxul da nga koy baabu ba dan foo ko xamee rek da ko baabu waaye na fekk na mooy gi nga mooy penku mooy bu jur la da nga koo dëdd wala nga wan ko nejo waaye fekkee da nga koo mooy tuuti rek kenn yoon du la sant nga baamu ndax sant ñu noonu lan jublu màkk ca kaaba ga ndax mënuñu ko te yàlla du sant kenn lu mu mënul dañuy nattale rek nattale ba mu nat ci suñu njort ne fii mooy mooy kaaba ga ñu julli léegi kon bu fekkee ne jublu nattu la nanu li nu mën lépp ba gëm ne fii mooy penku fi nu julee laab bu dee sàngara laabul bu dee fu ñu tuur ndox taxul ñuy wax bu dee béréb boo xam ne ki naan sàngara mu mu saf ci gémmiñam mu taf li ci euh, laabul ndax lépp luy màndal yoon jàppe na ko muy sobe te ñu seet liy màndal ñu mujj ñu seet ko mu ne mooy alcool ba tax na ñeneen ñi nga xam ne dañoo xóotal yenn intégriste yi li koloñ sax dañuy daal dina laabul gis ngeen waa Arabie saoudite li koloñ yi def day niin ndax boo am alcool ndax ñoom jàpp nañ ne kon alcool gannaaw day màndil sobe la wax dañu ne lépp luy màndil sobe la te sobe boo ko defee ci sa poos julli julli woo boo ko téyee ci sa loxo julli julli woo boo ko yenee julli julli woo boo ko logee ci sa gémmiñ julli julli woo léegi julli yéexe ko bu fekkee ne amuloo ngànt bàkkaar bu màgg màgg màgg la rawatina takkusaan ba eh, yéexe takkusaan ba jant so limaale nañ ko ci yiy waral mujj bu ñaaw la qadarallah wala sama waaye ci kaw ñàkk ngànt ngant nag yan lañu soy di nangu ci ngànt ak lu sharia nanguwul ci ngànt waxoon nañu ñàkk pàkk ñàkk pàkk mooy béréb boo mën a jullee amuloo ko béréb boo wóolug laabam amuloo ko léegi dangay bàyyi ba àgg kër ga boo ko amul nga fay li yàlla teg nag mooy li nga mën lépp na nga ko def nanga nga def loo mën ci jéem a laab ba li nga mënul def na nga def loo mën ci bu pàkk bu laab ba li nga mënul ba li nga mënul des nga nattale penku loo mën fekk sa yére laab na seeram laab na maanaam am nga jàpp nga julli fekkee nag yooyu am na ci lu manqué benn amuloo foo jullee wóor na ne amuloo foo jullee fii daal mënuloo foo julli benn sobe la wala du gërëb boo xam ne nit mën na faa julli xam ne looloo tee nga julli da bàyyi ba ngànt loolu dañ nga julli xam ngeen ne ngant bu dee ngant lu ñu nangu nit ki am na ngant yoo xam ne day rotal julli gi ba doo ko fay ni ki jigéen yu gis regal wala yooyu am ngant yoo xam ne dana tax doo ko def ci waxtu yu mu waree waaye da nga ko fay mooy ngant yooyu war góor kooku nag ci la ñàkk place boo jullee wala bu fekkente ne am nga place boo jullee te amuloo nag loo jàppe boo bàyyee waxtu wu ndax amuloo njàpp jàdd nga yoon nga tiim lañ nga sant bët boo seetee Muxtasar Cheikh Khalil sax nit ki bu fekkee ne dafa sol dàll yu seere ba jaaxal ko mu sol mu muy jàpp ba àgg ci raxas tànk mu summi benn dàll bi bi ci des jafe ba mënu koo summi bu fekkee ne dàll wu laab la day dal di kàmbar julli day daal di tiim kabar julli bu fekkente ne dafa nekkoon ci ngànt ba nga xam ne jant baa ngi xonk julliwul takkusaan ak tisbaar nga xam ne bu fi dee jàpp kat jant bi dana so du jàpp day julli la li ñuy wax naan dab waxtu gën dabug laab kon nag waxtu bu fekkente ne xam nga ne doo mën a am benn waxtu doo mën a am benn bërëb boo xam ne da nga mën a jullee ba ba waxtu wi da koy fay bu fekkee nag am na bërëb boo mën a jullee te amuloo loo laabe ni ki ndox te am nga loo tiime da tiim boo amul nag wax béréb boo jullee amuloo ko amuloo loo tiime amuloo loo laabe ndox julli gi wàcc na la mooy ki ma misaaloon ne ki gaynde gi dàq ba yéeg ci garab gi jamono yi wéy waxtu yi wéy te fekk mu nekk ci ko garab gi gaynde gi demul nga bañ a def la nga mën lépp dal di doyadil ko rek woyefal ko ne ah amu fu ma jullee dal di wéy naa raaxale noonu rek layu seytaane bu fekkente ne dafay bërëb booy liggéeyee lott gi nga xam ne moom la la sere ay bañal boo bàyyee fii am fii mu wër na danga koy dal di am da ko dal di war a bàyyi bu fekkente nag amul am nga ci sikki sàkk wala wóoru la nga xam ne boo ko bàyyee da nga ci loru ba wut liggéey gi di wër liggéey gi sax dana la faat loo ay waxtu wala dana la faat loo lu bari loo xam ne li ñàkk liggéey géele ko indil boo ci ragalee loolu dangay ngay maslaha benn bu la nangoo bàyyi boo tàggoo julli wala ngeen waxtaane ko ca ba nga xamee ne yaa ngi tàmbali liggéey bi wala nga xam ne boo jullee du la wax dara wala fi ngay jullee jege bu fekkente ne nag moom mayu la ko mu wóor na kat maa ngi lay am kat waaye du ma la bàyyi nga julli bu waxtu jotee doo julli kooku moom araam na nga nangu emploi bi nga xam ne leer na la ne waxtu doo ko julli ci benn bés boo bàyyee fii am fii mu wër na da koy dal di am da nga ko dal di war a bàyyi bu fekkent nag amul am nga ci sikki sàkk wala wóoru la nga xam ne boo ko bàyyee da nga ci loru ba wut liggéey gi di wër liggéey gi sax dana la faatloo ay waxtu wala dana la da nga koy dal di am da nga ko dal di war a bàyyi bu fekkente nag amul am nga ci sikki sàkk wala wóoru la nga xam ne boo ko bàyyee da nga ci loru ba wut liggéey gi di wër liggéey gi sax dana la faatloo ay waxtu wala dana la faatloo lu bari loo xam ne li ñàkk liggéey géele ko indil boo ci ragalee loolu dangay ngay maslaha benn bu la nangoo bàyyi boo tàggoo julli wala ngeen waxtaane ko ca ba nga xamee ne yaa ngi tàmbali liggéey bi wala nga xam ne boo jullee du la wax dara wala fi ngay jullee jege bu fekkente ne nag moom mayu la ko mu wóor la kat maa ngi lay am tu waaye kat waaye duma la bàyyi nga julli bu waxtu jotee doo julli kooku moom araam na nga nangu emploi bi nga xam ne leer na la ne waxtu doo ko julli ci benn bés kooku araam na julli def ko fekkente nag sartante wu leen ko nga dugg sa ba noppi foofu ngay seet lor yi bàyyi place ba lor ji nga ci mën a jëlee moom ngay natt ba xam àgg na ci daruur yu xam ne na dana daganal yéexe waxtu wala déet ala kulli xaalin yéexe waxtu moom gannaaw njàpp sax mayu ko nit boo jàppee waxtu wi wéy ni ki takku saan jullee goo ko boo jàppee ba àggale waxtu wi jant bi so da ngay tiim kon foo xam ne fii amuloo ndox te bala nga koy am xëy na waxtu wi ngay dal di tiim foofu nag ulama yi dañ ko def ñetti cas ka xaayisi missi waraajin qaddama wa zaminin munawilin qad adima ñi nga xam ne bu ñu bu ki nga xam ne dafa ñàkkoon ku ko jox ndox waaye ndox maa ngi nii ci teen bi waaye amul baak wala ndox maa nga fee waaye ñeme wu fa dem dafa am ay rob yu fa nekk wala leneen loo xam ne ni mënu faa jàll walla ki nga xam ne dafa mënul dox day raam kooku dana baamu ki nga xam ne ragal naa dem ci ndox mi moom bu tiimee ba julli bu waxtu bu amee ndox te waxtu wi dana jàppaat julli dana baamuwaat wala ki nga xam ne dafa yaakaaroon ne dana am ndox waaye teewul mu dal di teem tiim rek dal di jàpp xam ngeen ni tiim te mën a jàpp moom sëñ bi wax na ne laysa lahu bi dalika tayammum yawm al qiyamati siwa jahannami mu ngi seel jawharun nafis kii mën a jàpp dem di tiim tiimam boobee du ca am yawm al qiyam lu dul safara jahannama sëñ Tuubaa ko wax de laysa lahu bi dalika tayammum yawm al qiyamati siwa jahannami kon nag war na seet liy war a liy war a daganal mu mu tiim bañ a jàpp bu fekkente ne kon ci ñettikaay yi ma wax la am na ci koo xam ne bu amaatee ndox sant nañ ko te waxtu yooyu sant nañ ko mu baabu mooy ki nga xam ne dafa ragaloon gaynde yi ngi ci béréb bii euh, fi ndox mi nekk gannaaw gi mu gis ne gaynde yi dem nañu wala gaynde nekku fi fekk tiimoon na ba julli dana jàpp fayaat baamuwaat wala ki nga xam ne xam nga ki nga xam ne dafa naago ne du am ndox moom day tiim ci njaal benn waxtu ki nga xam ne dafay déng-déng xëy na mu am ndox xëy na du am ndox dara wóoru ko ci ci digg waxtu la war a tiim bu ndox ki nga xam ne nag na ne moom moom faw wóolu ne ne dana am ndox moom yaakaar na ko kooku day bàyyi ba mujj waxtu ki nga xam ne léegi dafa yaakaaroon ne dana am ndox waru la noppi négul ba euh, mujj waxtu wi lu dul daal di tiim ci digg waxtu wi julli moom it euh, dana paamu moom naka noonu ki ragaloon gaynde gi ak euh, lafañ bi nga xam ne amul ku ko tànqal ci ndaal li ñoo ñoom daañu baamu ñu ci des ñëpp dootuñu duñu baamu nag li gàttal laaj bi daal moo di jullit bi war na def kem kàttanam ci am wut laabug ndox laabug bërëb laabug yëre jublu penku muy sàtt julli yi boo xamee ne am na ci benn boo xam ne xam ne xel ni mënu ko moom yàlla du ko ko topp bu fekkente ndox mi la amul ci kaa yi ma waxoon mu mu tiim bu fekkente ne malaan mu laabul mi la foofu téere yi xam nga dañuy xóot dañuy wax ndax ñaata mbubb la am boo xamee ne mbubb mi mu mbubb yi mu am am na ci mu sobee te xamul man ci la ñetti mbubb la mbubb mu ci nekk dala ko sol julli bu ko mënula laa bu ko mënula euh, fóot bu fekkent ne xam na ne mbub mi am na sobe te mu xam béréb bu mu nekk mu raxas béréb boobu bu ko xamul mbub mépp la war a fóot bu fekkente ne itam dafa am ñetti ndox yu fi nekk te am na ci mu sobe wóor na ko ne am na ci moo xam ne euh, sobe tuur na waaye xamul manti na mu ci nekk dana ci jàpp julli bu demee ci meneen mi ci des raxas ci yi moo yi mu jàpp woon ci ndox mi jàppaat ci julli dellu ci ndox mi ci des noonu kon xam ngeen ni moom euh, julli moom lu suñu borom réel la lu lislaam fonk lu mu réel la nit ki kon war na ci def kem kàttanam lim mën lépp ba lim mënul nag moo xam ne lii mënu ko yàlla du ko ko jàppe waaye lim man bu ci wàññee dara ngir tayeel wala ngir sobental julli dana dana garaaw dana garaaw lu dangereux lay doon kon nag nit ki gannaaw téere yi yoonal nañu booy julli ci gaal na ngay def na ngay wëndeeloo ànd ak gaal gi kon li ci li ci def li ñu ci sàrt mooy gaal gi na laab rek boo wóoluwul nag na laab na da ngay ni la xam ndax charte la te charte moom bokkul ak farata charte moom mooy bu amul rek euh, jaamu ji du baax du am farata ji nag mën nga ko ci sax dabaatal ko ni ki nga fàtte baraka nga jóg mottali ko sujjóot waaye bu dee charte moom euh, julli gi du baax kon bu la wóoree ne gaal gi laab na nga xam ne xam nga penku waxtu wëndeelu woon nii nga wëndeelu yow féete si penku loolu yoonal nañ ko nee ñu noonu nga war a def boo xamee ne nag amuloo pàkk foo jullee amuloo loo tiime amuloo ndox waxtu yi wàcc na la loolu boo agsee ci kër gi rek hmm? baax na mbokk yi kon ñu tàllal seen loxo sëñ bi ñaanal leen ndax laaj yi bari na lool te itam dafa am ñu war a dem suba ñu yebale ko fa rek ci ngeen tàllal ñu ñaanal leen beneen yoon insha allah hmm? Hmm? waxtu si njëkk bi muy jullee. mu naa ko foyaan. ci bi wax. waaw dégg naa li nga wax waaw. waaw kii li mu wax de moom it am am solo ndax jëfi ku gëm dëgg la nee moom dañ ko employé bu waxtu takkusaan jotee moom nee na yëgoowu ko ki ko ki ko ki ko embauché waaye dana bàyyi liggéey bi dem jàpp julli dellu siwaat nee na seet na nag ne fi muy bàyyee dem di jàpp ba fi muy jullee ba sëlmay bay dellu siwaat dana mat minute wala dana mat nangam nee na loolu itam daf koy fay ci liggéey bi maanaam waxtu bi mu war a wàcc jotee day continuer liggéey lu toll ne biir bi mu absenté woon pour ne ci julli gi muy laaj loolu na mu demee ma ne ko loolu day mooy mooy matal julli mooy jox julli xàqam tax gannaaw kii ngay liggéeyal da ngeen a fasante ma ngi mel ne dangeen a signé nga ne ko waxtu sàngam ba waxtu sàngam yaa ko moom ci sama doole ak ci sama temps dama la koy liggéeyal loo ca wàññi léewul sàcc la yàlla it nag moo moom jaam ñi kon moo gën a yey jullee gën a yey waaye julli gi lu mu gën a yey gën a yey kee xaq lee xaqam la war nga koo fay ni mu ko arrangé nag moom rek lañ ko mën a arrangé kooku room lu rafet rafet rafet la nee dana fi bàyyi liggéey bi dem julli ji waaye bu noppee waxtu yu mu jàpp ak yu mu julli dana ko fay ci ay minutes ci liggéey bi soog a dem loolu moom kenn mun la def lu ko gën lu baax na rafet barkàlla jërëjëf kon nu ñaanante rek hmm? waaw te nga yëg waaw ba lekkat mu jeex nag nu kii ku leen toppee kay. waaw benn bi la bu jaagalee rek ndax xëy na. waaw wér baax na baax na. kon daal damay wax kaw. comme que déedéet. waaw lii mooy conférence bi nga xam ne moom lañ leen jëlee lii mooy waxtaan bi nga xam moom lañ leen jëlee fii ci Brescia te sëñ Samba yi doon ko def te di ko ñaanal bu baax gudd fan gu ànd ak wér gu yaram ñaan mboolem taalibe yi ñu yàgg di ñaan itam li nga xam ni tàmbali nañ ko fi tàmbalam yeggale ko ba defal na ci lu kawe sunu njort. ci barke alxuraan ak barke xasaayid yi barke borom Tuubaa